min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fi kitaabil adab wa fil baabil xaamis wa tis'iin wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kunnaa qu'uudan xawla rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ma'anaa abuu bakrin wa umaru radiyallaahu anhumaa fii nafar faqaama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bayni azhurinaa fa abta'a alaynaa wa xashiinaa an yuqtata'a duunanaa wa fazicnaa fa qumnaa fa kuntu awwala man fazica fa xarajtu abtaghii rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam hattaa ataytu haa'itan lil ansaari li bani najjaar fadurtu bihi hal ajidu lahu baaban falam ajid fa idaa rabiicun yadxulu fi jawfi xaa'itin min bi'rin xaarija warrabiic aljadwal fatafaztu fadaxaltu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala abuu hurayra faqultu nacam yaa rasuulallah qaala maa sha'nuk qultu kunta bayna zahranayna fa qumna fa abta'ta alayna fa khashina an tuqta'a dunana fa fazi'na fa kuntu awwala man fazi'a fa ataytu hadha al-ha'ita fahtafaztu kama yahtafizu ath-tha'labu wa ha'ula'i an-nasu wara'i faqala ya aba hurayra wa a'tani alayhi faqala idhab bina alayya haatayni faman laqiita min waraa'i haadhal haa'iti yashhadu an laa ilaaha illa allahu mustayqinan bihaa qalbuhu fabashshirhu biljanna wa dhakara al-hadiitha bituulihi rawaahu muslimun rahimahu allahu taala ar-rabii' an-nahru as-saghiir wa huwa al-jadwal bi fathil jiim kama fassarahu fi lxadis wa qawluhu ixtafaraz ruwiya birraa'i wa bizzaayi wa ma'naahu bizzaayi tadaamamtu wa tasaagartu hattaa amkanani dduxuul hattaa amkanani dduxuul kon al imaam al xaafizu nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy dikkal ci buntu kitaabul adab téereb teggin ba léegi ci chapitre bi nga xam ne moom lañ nekkoon muy garab gi ci buntu ci buntu bi wala buntu bi ci tool bi di quatre-vingt-quinze juróom ñeent fukk ak juróom baabu istihbaabi tabshiri wa tahniati bil xayr ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañ xadiis bi nga xam ne jëlaloon nañu ñaari jotaay mu doon xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari di xadiis 709 njàngat yi lañ gisoon ci jotaay bi ñu génn mooy noonu wa an Abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu ah, mu ne dafa tawadda'tu fi bayti thumma xarajtu fa qaala la altazi fa qultu la altaziman la alzamanna rasulallah wala yenn riwaaya yi annahu tawadda'a fi baytihi thumma xaraja fa qaala la alzamanna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tey ñu war a gis comme ni ñu ko yëgle woon xadis bi ci tegu mooy xadis numéro 710 voilà xadis 710 waxoon nañ la romboon na eh, jotoon nañu ko gis insha allahu taala eh, moo tax comme niñ la ko waxoon dañ koy wax noonu firi ko noonu firi mu gaaw après jàll ndax eh, al imam indi woon na ko ci baabu raja voilà indi woon na ko foofule hadis quatre cent vingt quatre muy chapitre cinquante et indi woon na ko fa kon euh, ci loo xam ne guddalu ko woon euh, waaye waaye loolu bañ koy gis guddaloon nañu ko jëloon lépp ba ne woon day tax bu ko imam bi indiwaat euh, bu koy indiwaat te sept cent dix duñ ci taxawaat ndax fekk nañu gisoon ko kon walillahi alhamdu wal minna mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu hafizu ah, sahaba annahu qaala mu ne nee na kunna dañoo nekkoon qu'udan jekki toog hawla rasulillah toogoo nag wóroon yonent bi alayhi salatu wassalam nekkoon ak moom mu ne maanaa te bokkoon na ci mbooloo moo mële Abu Bakrin wa Umaru radiyallahu anhuma muy Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar mi gisoon ci jotaay bii ñu génn radiyallahu anhuma fii nafarin ci am mbooloo fa qaama rasulullah biñ nekkee noonu après ñu toog ak kiis rek yonent bay saa saam daal di jóg min bayni azhurina ci suñu biir mu daal di jekk rek jóg dem bi mu demee nag fa abta alayna ñu nekk fa lu yàgg yàgg yàgg gisuñu yonent way saa saa muy ñëwaatul a ah moom la naan mu yéex ci ñun mooy ñu jekki kenn gisatu ko boobu ba mu demee ba léegi daal amatuñ nouvelle yonent way saa ñëwaatul léegi nag bi mu demee noon fa xashi wa xashina an yuqtata naa ñu ragal te ne ah mbaa saay saay si ak ñi nga xam ne ñoo ko bëggal lu ñaaw dañ koo dogaale wala yu mel noonu bañ daal lu lu lu lu lu metti wala lu du noonu daal di koy dal loolu lañu ragaloon wa fadi'na dañu jékk rek tiit kay suñu xel dem ci ne ah yonent waaye saa saam yàgg na fa qumna ci saa si ñu jóg waaw ne bërit ñun ñëpp fa kuntu bokk naa man Abu Hurayra awwala man fadi'a bokk naa ci njëkk a jóg wala maa njëkkoon a jóg waaw fa xarajtu abtaghi rasulallah nee na ma génn dañ jóge foofu ku nekk wëy di feeti waaye ana yonent bàyyi saa saam ma koy sàkku di ko seet hatta ataytu ha'itan lil ansar li bani najjar ba ni muy dikke benn jardin benn tool boo xamante ne nii waa lamsaar ñoo ko moom radiyallahu anhum ci waa lamsaar mooy ñoo xam ne ci waa banu najjar lañ bokk min al ansar na bi ma ñëwee ci tool boobu fa durtu bihi hal ajidu lahu baaba ma wër tool bi yëpp waaw al hadiqa waaw tax ñu tudde ko hadiqa day wër am loo xam ne comme bët waaw <laughs> ah léegi fa durtu nee ne ma wër tool bi bihi hal ajidu lahu baaba ndax dinaa fekk dinaa daj dinaa trouver tool bi am bunt boo xam ne ci lay jaar dugg ba xam ndax yonent bay saa saam newul fii mais bi ma wëree tool bi daal falam ajib tool bi daal wër naa ko waaye gisuma ci fan benn bunt boo boo mën a dugge fa ida ci noon noonu rek bi may wër noonu wër naa ko ba jeex gisuma ko ma jekki fa ida rabi'un yadxulu fi jawfi ha'itin min bi'rin xaarija ma gis rabia rabia al imam nee na ar rabi'u an nahru saghir wa huwa al jadwal bi fathi al jim kama fassarahu fi al hadith mu ne ar rabi' mooy dex gu ndaw waaw mooy dex goo xam ne maanaam dex gu ndaw mooy ndox moo xam ne voilà dex gu ndaw la boo xam ne nag day am yoon di dem waaw léegi mu ne mooy al jadwal da nga naan ja ah, comme niñ ko tekkee ci hadith bi léegi nag mu ne fa xarajtu abtaghi rasulallah fa durtu fa ida rabi'un ma fekk fa benn rabi'un kon nee na la mooy lool nga xam ne dafa nekk yadxulu fi jawfi ha'itin mu ngay dugg ci biir li nga xam ne benn benn benn ci to benn tool min bi'rin xaarija di jóge ci li nga xamante ne mooy tool boo xam ne ci biti lay jóge di ñëw waaw mooy ci biti lay jóge di ñëw di dugg ci tool bi waaye jóge nele mu ne nag après bon war rabi'ul jadwal nee na ar rabi' nag mooy al jadwalu mooy li nga xam ne mooy ruisseau voilà loo xam ne ndox moo xam ne fu ndox mi di jaar di dem nee na bi ma gisee lool fahtafaztu fa daxaltu ala rasulillah fahtafaztu al imaamu nawawi mu ne rahimahullah wa qawluhu ihtafaztu mu ne ruya bir ra'i wa biz za'i dañ naan solo nañ ko ihtafartu waaye ihtafartu mu ne maanaaw maanaaw bi zaay bu dee ihtafartu mooy tadamamtu mooy damay lemu wa tasaaxartu tuuti comme ni ma tol ma fexe sewal sama bopp tuuti nag sama kii yëpp mel ni kuy tuuti tuuti xatta am ka ne duxul ba may mën a dugg fenn comme booy jaar foo xam dafa am ay grillage mais grillage yi foofu rek nga mën a jaar nga xool xool amoo foo jaar mais grillage yi ngay nga nga fexe nag lem sa biir bi waaw mooy aj sa nokki ji bu ko defee sa biir bi xaw wàññeeku bu dee bu kii woon la ak noonu ngir nga mën a jàll noonu la def loolu lay wax ba ni muy mën a dugge nee na nag ma daal di fa daxaltu ala rasulillah ma dugg ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi bi ma dugg see nag mu ne ma Abu Hurayra mu ne ma kii Abu Hurayra fa qultu naam ya rasulallah ma ne ko waaw man la de yow ndawul yàlla li saa sa qaala mu ne ma sha'nuk waa lan mooy sa affaire qultu ma ne ko kunta bayna zahranayna ma ne ko da ngaa nekkoon kat ci suñu biir fa qumta nga jekki jóg fa abtata alayna nga jekki a ah, lu yàgg gisuñu la fa xasina ñu ragal an na naa ba ah lu lu dul noonu daal daal di lay dal fa fasihna ñu tiit fa kuntu man nekkoon naa awwala man fasih maa ci a tiit fa ataytu hadha al hayd ci lañ jóge di la seet nag man nag di laa ñëwee tool bii nii fahtafaztu kama yahtafizu sa'lab tuuti tuuti na lemu ngir mën a dugg euh, comme ni nga xam ne noonu la njàppaan gi nga xam ne mooy euh, euh, noonu lay noonu noonu lay def waaw comme renard bi ñu muy def noonu daal laa def waaw wa haula'i mu ne ko nag ah haula'i naas nit ñi nag ñu nga nele ñu ngi ci sama gannaaw waraa yi sama gannaaw di ñëw di la seet ñoom tamit dañ lay seet fa qaala yonent way saar saam ne yaa aba hurayra yow abu hurayra wa a'tani alayhi mu jox ma ñaari caraxam yi dàllam yi fa qaala mu ne ma idhab bi na'layya haatayn ne ko jëlal sama ñaari karax yi nga dem ak ñoom fa man laqiita min waraa hadha al haa'iti koo dajee ci ginnaaw euh, miir bii nii donc tool bi tool bi yashhadu fekk mu ngay seede ne an laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla mustayqinan biha tamu am ci kóolute qalbuhu ci xolam kookee fa bashirhu bégal ko bil jannati ci àjjana nee na wa dhakara al hadith bi tuuli mu tudd nag li topp ci hadith bi mooy ba mu demee dajeeg yi mu génnee ki mu njëkk a dajeel ki mu dajeel mooy Seydina Omar radiyallahu anhu wax ko mu daal di koy dóor loolu même hadith bi biñ koy gis hadith bi fiñ la wax sànq ne la ko fa la ko indi woon muy 424 di Baabu Raja chapitre 51 al imam indiwu ko woon ba fii. Euh, ndax lëli kese la ci yemoon dagg ko ne fas euh, euh, qalbu fa bashiru bil janna waaw ñun nag dañoo jëloon occasion jëloon hadis bi yépp ne imaam bu koy indiwaat sax ci liy gën a guddee dañu ne woon sax intégralement mais du intégralement la ko indiwoon waaw ci lay gën a guddee que ni ñu ko indi woon fële ci chapitre cinquante et waaye ñun nag foofa walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu lépp voilà lépp jàngat yi ci amoon yépp defoon nañu ko kon nag moo tax. lépp lenn loo xam ne moom rek lañ ci yokk mooy lëkkaaleema bunt bi baabu istihbaabi tabshir buntu bii di wax ci li nga xam ne mooy sopp bi nga xam ne moom lañ sopp way ngëm yàlla bi di bégal way mbokk ngëm yàllaam di ko bégal lu baax di ko jox laa bonne nouvelle waaye di ko ndokkeel bu amee nouvelle bil xayri ci lu baax loolu lëkkaaleem mooy li yonent bay sar sam ne sayna Abu Hurayra jëlal sama dàll yi képp koo xam ne daje nga moom fee ci ginnaaw tool bi fekk mu gëm lii amul di seede na amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg tamu nekk koo xam ne da cee am kóolute ci xolam fa bashir hu nanga ko bégal waaw bil jannati ci ajjana mu niroo li nga xamante ne mooy boo coppaatee suñu borom aaya yenn yi moo ko defal boppam yenn yi wax ko yonente way saa yenn yi malaaka yi fii ñu gis yonente way saa saam bii passé moo doon bégal ñoom Seydina Siddiq bi muy wax Seydina Abu Muusa ne ko bu ne ko si ah Abu Bakar de nekk ne mu ne ko jox ko digal wa bashiruhu bil janna Seydina Omar mu wax loolu Seydina Usmaan naka noonu yonent waaye sa sam def ko alhamdulillah digal Seydina Abu Abu Muusa mu jottalil ko waaye fii mu dugal Seydina Abu Hurayra ngir mu jottalil ko tabshir googee bégle googe li nga xam ne moom lay bégal jaam yi moom alayhi salaatu wassalaam ñu war ko cee roy ci di bégal li nga xam ne dugal mbégte ci xolu jullit ñi te loolu dañ ciy xam ne mooy ki nga xam ne mooy yow buñ la digalu ki ñu digle voilà loolu it digle la mooy yow bu dee daa am ku la yónni ne la digal naa la lii demal nga waxal ma gaa yi nii nga jottali ko yow loolu du yow yaa wax wax yi da ngay jottali kooku am ndigal la voilà ndigal la loo xam ne sa wax boobu yi ndigal la dañ koy considérer kon al imaam al nawawi rahimahullahu léegi nag mu indiwaat xadis boo xam ne moom la mujje mooy xadis boo xam ne it gudd na waaw mooy xadis boo xam ne moom itam gudd na de waaw Allahu akbar kon mooy xadis numéro sept cent onze mu ne wa an abi Shumaasata qaala xadarnaa rahima wa an abi Shumaasata qaala xadarnaa Amr ibn al-Aas wa huwa fi siyaaqati al-mawti fa bakaa tawiilaa wa hawwala wajhahu ila aljidaari faja'ala ibnuhu yaqul yaa abatah amaa basharaka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bikadhaa amaa basharaka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bikadhaa qaala fa aqbala biwajhihi faqaala inna afdala ma nu'iddu shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah inni kuntu ala atbaaqin salaas laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minni wala ahabba ilayya an akuna qad istamak makkantu minhu fa qataltuha falaw muttu ala tilka alxaali lakuntu min ahli nnar falamma jacala allahu alislaama fi qalbi ataytu annabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ubsut yaminaka fal ubaayi'aka fal ubaayi'aka fabasata yaminahu qaala faqabadtu yadii qaala maa laka yaa camr qaal qultu aradtu an ashtarit qaal tashtaritu bimaada qultu an yughfarani qaal amaa calimta anna al-islaama yahdimu maa kaana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu maa kaana qablahaa wa anna al-hajja yahdimu maa kaana qablahu wama kaana axadun axabba ilayya min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala ajalla fi ayni minhu wama kuntu utiiqu an amla'a aynayya minhu ijlaalan lahu walaw su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u aynayya minhu walaw muttu ala tilka alxaali la rajawtu an akuna min ahli aljanna summa walina ashyaa ma adri ma xaali fiiha fa ida ana muttu fala tasxabni naa'ixatun wala nar fa ida dafantumuuni fashunnu alayya turaaba shanna summa aqiimu xawla qabri qadra maa tunxaru aljazuuru wa yuqsamu laxmuhaa xattaa asta'nisa bikum wa anzura maadaa uraaji'u bihi rusula rabbii azza wa jal rawaahu muslimun rahimahu llaahu ta'aalaa qawluhu shunnu ruwiya bishiini almu'jamati wa bilmuhmalati ay subbuhu qalilan qalila wallahu subhanahu a'lam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah ndil nga xadis bii nga xam ne moom la tëj bunt bi mu ne wa an Abi Shumasata mu ngi jëlee ci ku ñuy taabi'i boo xam ne moom lañ naan Abu Shumasa moom nag musallasatul fa'ila dañuy wax shumaasa comme li ko imaamu Nawawi waxee ci al euh, minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne ah moom bi shiinil mu'jama la fi awwalihi bi fathiha wa dammiha dhakarahuma mu ne moom nag shiin gu tooy la gu am ñetti tomb ci jàlbeen bi fii awwaliha bi fathiha dañ naan shamasa shamasa waaye wa dammiha dañuy wax sha di wax shu mu ne lii nag sahibul matali' moom moo ko moom moo ko solo borom téere bi moom moom moo ko wax ne nii la waaye gis naa ko mel ni al al al cheikh al éthiopie rahimahullah bi muy shara hadis bi ci al bahrul muhit as-sajjaj foofu moom dane bi kasri tamit dane bi kasri ash-Shiini mooy Shimaasa ba pare mu daal di tudd lii nga xam ne moom la al imaam al-Haafiz an-Nawawi daal di tudd kon loolu moo tax ma ne kon mën nañ ne musallasatul faa'ila mooy dañ naan Shumaasa Shamaasa Shimaasa mu ne kon wa an Abi mu muy jële kon ci Abu Shumaasa waaw rahimahullah taabi'i la woon dinañ ñëw léegi bu ñuy def taxriij bi annahu qaala nee na hadarna Amr ibn al-Aas ñun de assisté nañu fekke nañu Seydina Amr ibn al-Aas wa huwa fi siyaaqati al-mawt fekk mu ngi nekk ci ay moment wam yu mujj waaw di waajal ngir faatu nekk ci waajtaayu dee ci waajtaayu wuyu boroomam tabaaraka wa taala Allahu akbar nekk ki nga xamante ne ni allah mu ngi ah mooy almawtu mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy teewal mu ngi agsi waaw xiina xadaratuhu alwafaat alwafaat bi ko faatu daal di eh, eh, di dikkale muy waaja sukuraat ki xaalam nag mu ngi doon jooy moom Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu tawilan lu gudd gudd gudd gudd gudd wa hawwala wajhahu ila al jidaar comme ñun ñu ngi toog di ko xool ndeysaan ah mu daldi jooy yi bari lool mu daldi féetale boppam xar kanamam ci miir bi mooy daldi ñuy wan gannaaw waaw féete beneen côté bi waaw di jooy waaw fa ja'ala ibnuhu yaqul doomam ji nag nekk di ko wax muy Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma naan ko di dalal xelam ngir na yaakaar am bari yaakaar ci bi nga xam ne moom lay dégmal yaa abata eh yow sama baay buy ama basharaka ka sallallahu alayhi wa sallam bi kada ndax yonent bi alayhi salaam bégalu la lii ama basharaka ka sallallahu alayhi wa sallam bi kada ndax yonentu way saa saam bégalu la lii di ko fàttali yi nga xam ne yonentu way saa saam ci boppam moo ko wax muy ay mbégte yoo xam ne moom ngir xam ne moom fa mu jëm jarul muy tiit ndax yonentu way saa saam am na yu baax yoo xam ne moom la ko waxoon bégalu woon ko ko waaw nee na nag di doom ji di wax lool di wax lool fa aqbala bi wajhi léegi nag mu retourné waat ci ñun dëgg ma xar kanamam fa qaala mu ne mu ne doom ji inna afdala ma nu'iddu shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna mu ne doom ji yëgal ne inna afdala ma nu'idd li gën loo xam ne moom la ñu préparé waajal ko ngir dajeek suñu borom waaw ci faatu ji may faatu nga xam ne ci moom laa jëm li gën lu ñu préparé waajal ko mooy shahaadatu an gi nga xam ne moom lañu seede te amuñu ci sikki sàkka kene amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla waaye wa anna muhammadan rasulullah waaye seede bi nga xam ne moom la ñuy seede te gëm ko te fas ko kene amul que seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawul yàlla la waaw lii mooy li nga xam ne mooy li ñu gën li ñu waajal ngir daaru aaxira ga ñu jëm li liqaa'i rabbi man Amru ibn al-Aas radiyallahu anhu waaw ba pare nag mu ne leen inni qad kuntu ala thalathati atbaaq waaw ci riwaay bale ala atbaaqin thalath mu ne man damaa nekkoon ñun de nekkoon nañu waaw waaw allahu akbar ala salasati a inni kuntu ala salasati atbaq wala ala atbaqin salas ci ñetti étape xanaa suñu borom waxul la tarkabunna tabaqan an tabaq waaw mooy étape yi ngay jaar am na sama dund daal mën naa ko résumer résumer leen ko ci ñetti étape ci ñetti jaar-jaar yoo xam ne man amru jaar naa ci waaw laqad ra'aytuni bu njëkk bi man de gis naa sama bopp afaalul qulub yi <laughs> laqad dëgg dëgg ra'aytuni gis naa sama bopp wama ahadun ta amul kenn ashadda bughdan li rasulillah amul kenn étape bu njëkk bi non amul kenn ku ma gënoon a tar bañ gu ma bañe woon ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nit nii ku ma ko non loolu amul woon non ni ma ko bañe woon temps yi muy woote Makka ma ne woon amul woon ku ma ci jege waaw wala ahabba ilayya ta amul kenn ci noonam yi ku ma ginoon a sopp an akuna ma nekkoon xadis tam kantu ma mënoon a am ba jote ko ba am opportunité ba jekk ko minhu ci moom yonent may saasaam fa qataltuhu bu ko defee ma faat ko loolu kenn ginuma ko woon bëgg ci noon yi ci ñun waa Quraysh kenn ginuma woon a bañ yonent may saasaam kenn ginuma woon bëgg ma rey ko waaw waaw falaw mittu ala zalika al xaal bu yàlla dogaloon ba ma faatu woon dañuy wax falaw muttu dañuy wax mittu voilà ñaar yëpp baax na bu ma faatu woon ala tilka al xaal ci étape boo jaar-jaar boo bee ma nekkoon non bu ma ci yàlla faatoon moom la kuntu kenn amul werante kononte kon man amru damay bokk min ahli naar non directement bu may deewee noonu di dem safara wali ma na ah. <laughs> ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam ba pare yéene ko rey ko kooku ba pare weddi ko non kooku moom kooku moom boo deewee direct sawara waaw moo tax mu wax loolu mu ne mu ne mu ne léegi ah benn ngoog fa lamma ja'ala Allahu islam bi nga xam ne bi nga xam ne bi nga xam ne yàlla loolu la def dafa def ci man islam bu dee bi nga xam ne yàlla da mu ne nag bi nga xam ne fa lamma ja'ala Allahu al-islam bi nga xam ne kila la bi def l'islam fii qalbi ci sama xol wan ma ne daal l'islam ay dëgg mu leer sama xol nu ma def ataytu nabiyya dama dikkal yonent bi alayhi salatu wassalam fa qultu ma ne ko ubsut yaminaka fal ubaayi'ak ma ne ko yonent bi saa léegi tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow sa loxo ndejoor fa basata ma ñëw jóge Makka ñëw Medina wala jóge fa ma jóge <laughs> waaw ne ko tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow yonent bi saa salaam fa basata yaminahu yonent bi saa salaam tàllal ndijooram ngir ma jël ngir ma jël sama loxo teg ko ci loxoom jaayanteeg moom nee na bi yonent way saasaam tàllalee loxoom fa qabattu yadi mu tàllal man ma ah au ma jël sama loxo teg ko ci loxoom ma téye roc ci sama loxo téye ko fa qaala yonent way saasaam ne ma maalaka ya Amr ne ma waa lu la dal Amr <laughs> lu tax nga wax ma tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow ma tàllal bi xëcc sa loxo fa qultu ne na ma ne ko aradtu an ma ne ko ah yonent may saar salaam nag damaa bëgg chartalanteeg yow mooy sama tuub gi damaa bëgg nga sartal ma leen ba pare qaala tashtaritu bi maaja ci lan lu tax nga bëgg def ay condition ay charte bala ngay jaayante ci lan sax nga bëgg def condition lan mooy sa condition ak ci lu tax mu ne qultu sama condition sama chart bi ma bëgg laata may jaayanteeg yow mooy lii an yughfara lii mooy ñu jéggal ma mooy yàlla miy jéggale jéggal ma samay bàkkaar yi nga xam ne moom laa nekke woon loolu daal mooy condition bi yonent bay saa saam mooy charte bi mu bëgg nga nangul ma ko te ne bu ma bu ma jaayanteeg yow dugg ci l'islam lépp loo xam ne bàkkaar bu ma defoon deñ na jéggal nañ ma ko waaw nee bi ma waxee loolu qaala yonent bay saa saam ne ma ama alimta anna al islam yahdimu ma kaana qablahu ne ma xanaa xamoo ne l'islam day màbb lépp loo xamante ne nii moo nekkoon laata muy ñëw lépp lu ñaaw loo nee woon ba nga duggee ci lislaam l'islam da koy màbb wa anna al hijrata te xanaa yëgoon a gis nga gàddaay te moom dafa gàddaay waaw <laughs> waaw moom laata fathu Makka ñëw tuuf si moom Seydina Amr ibn al-As waaw la ñëw Medina daal di tuuf si kon kooku dafa gàddaay wa anna ndax yonent way saa après biñ ubbee Makka dana laa hijrata bal ba'da al-fath mooy amatul gàddaay goo jege feneen di ñëw Medina ngir rawale sa diine jóge Makka ginnaaw bi ñu ubbee Makka Makka léegi loo fiy dawati te jullit ñee ko yor léegi kon mun ne wa anna al hijrata te yëgoo ne gàddaay bàyyi al awtaana wal ahla wal ahbab li rabbil alamin lillahi wa li rasulih sallallahu alayhi xanaa xamoo ne yooyu tahdimu ma kaana qablaha am nga xanaa xamoo ne loolu day màbb li nga xam ne moo ko jiitu woon ci ay bàkkaar ak ay jëf yu ñaaw wa anna al te nag nga xam ne aj tamit hijra moom bi koy def jullit la waaw boo nekkee jullit yéene gi ngay am gàddaay bàyyi lu ñaaw waaye bàyyi ay dëkk dem ci beneen dëkk boo xam ne dem fa comme ni mu ne woon farata ci ñoom walladina amanu walam yuhaajiru ma lakum min walayatihim min shay hatta yuhaajiru waaw borom bi nee ndax hijra daa ne woon farata bu njëkk ba ndax dimbali yonent bi alayhi salaatu salaam ak baril xeetu lislaam dafa nekkoon loo xam ne farata la woon ci képp ko man moo tax suñu boroom ne woon ah, ñi nga xamante ne dañoo gëm te gàddaayuñu ah ñooñu amu ngeen benn alliance ak ñoom waaw pour l'instant mooy di leen dimbali pas alliance lislaam si yéen ay mbokk julli ngeen mais dem di leen dimbali di leen euh, taxaw non xattaayu yuhaajiru fekk ñëwuñ gàddaay comme yéen voilà kon mu ngi noonee léegi nag wa anna al hijrata xanaa xamoo ne gàddaay tahdimu day mabb ma kaana qablaha li ko jiitu woon ci ay ñaawteef wa anna al hajja nekk aj tamit yahdimu ma kaana qabla nit ki bu ajee laata muy bu ajee ba pare bépp bàkkaar bu mu defoon laata muy aj borom bi daal dina koy effacer xanaa xamoo ne moom day mabb waaw day dëkk bi day waddal day day dóor mu daanu comme mur boo xam dañ koo ne mu ne rajox waaw ak noonu lay def bàkkaar yi yi nga xam ne ñoo jiitu woon laata ngay aj allah allah <laughs> mu ne wama kaana ahadun waaw mu ne te amul kenn bi lay wax nii ci la nekk bul bul perdre le fil bu njëkk wax na la ko bu ci saatu woon moom safara la jëm waaw <laughs> bii nag mooy bi mooy ñaareel bi bi muy tuub ak loolu ak wax ñu nan la tuube ak nan la ñëwee ci yonent bi alayhi salaam léegi nag mu ne que mu ngi àndoon ñoom Seydina Xaalid ibn Walid ah <laughs> radiyallahu taala anhuma <laughs> voilà euh, le grand général Khalid Abu Sulaymana borom wala <laughs> qarrat ayunul jubana <laughs> Allahu akbar kon mu ne nag man ba ma tuubee noonu ba ñëw ba jaayante yonent may saar saam mu wax ma lii wa ma kaana ahadun amul kenn koo xam ne ahabba ilayya moom laa gënoon a sopp min rasulillahi ka nawal yàlla li sallallahu alayhi amul kenn bi ma tuubee moom laa gënoon a bañ avant mais bi ma tuubee moom laa gënoon a sopp waaw non amul kenn ku ma gënoon sopp ku dul ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mooy ki ma gënoon a sopp wala ajal la fi ayni minha amul kenn ku gënoon a màgg ci samay bët que moom waaw loo man di ki gënoon a màgg ci samay bët ba ma tuubee mooy rasulullah sallallahu alayhi wa ma kuntu te nekkuma woon utiiqu di man an am la aynaya minhu manuma woon di ko xool di feesal samay bët xool ko nii ne ko jàkk ba ne ko jàkk lépp loolu manuma ko woon ijlaalan la lu taxoon ngir màggal guma ko doon màggal <laughs> walaw su iltu te gis nga bu ñu ma laajoon an asifahu ma ataqt fii mu ne ku ma laajoon ne ma décriral ma yow amru yonent bi alayhi salaam ci sew sew yi loolu lay wax voilà loolu la la bëgg a wax mais xool ne kii mooy yonent bi saa salaam xam ne nii la mel ak lool lool xam na ko mais mooy dans les détails ah maa ataqtu loolu doonu ma ko man waa lu tax li anni ndax man li ma leen wax sànq lam ak akun am la wa aynaya minhu nekkuma woon di ko xool nii fixé ko na ko jàpp ay bët xool léppam di ko xool dans les détails fixé ko lool doon ma ko def Ah, walaw mittu ala zalika ala tilka bu ma faatu woon ci état boobu moom non ci jaaruwaay boobu la rajawtu doon naa yaakaar lool an akuna min ahlil janna ma nekk ci waa aljana gis nga teggi neewul xam nga fële moom dane woon bu ma faatu woon noonu bañ yonent bay sa sam bëgg koo faat bu ma ci woon safara laajo bii nag ndaxa yu baax yi yëpp mu ne bu ma ci faatu woon doon naa yaakaar allah an akuna min ahlil janna ma bokk ci waa aljana summa nag ginnaaw gi waliina ashiya waaw ñetteelu étape bi nag bi yonent may saa saam àddina nag beneen étape laa ne moom laa leen di wax waliina ashiya amooy jiite nañ jox nañ yor nañ ay responsabilité nekkoon nañ jiite woon nañ ay mbir ay mbir waaw waaw joxoon nañ ma ma yor ay imra Seydina Amr yonent bi sallallahu alayhi ci boppam defoon na ko mu jiite woon ghazwatu zaatu salaasil ba demee gis ne a ah, yëf yi ñàng na mu laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam renfort yonent bi sallallahu alayhi ko Maded renfort boo xam ne Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ci la woon Abu Ubayda Amir ibn al mu ne bu ngeen mu ne bu ngeen demee bul bul wuteeg Amr bi mu demee Amr moo leen jiite ñoom ñëpp moo ne woon seen chef donc Seydina Abu Bakar Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy zaatu salaasil bañ fa newee nga xam ne dañu kii woon benn benn jamono mu sedd guy mu sedd guy Seydina Amr ibn al-As ne bu fi kenn taal dara fay leen liñ taal waaye Seydina Abu Bakar ne Seydina Abu Bakar non Seydina Omar ñëw Seydina Abu Bakar ne mais xanaa gisoo Amr li wax mu ne ko lan la wax mu ne mais nee na ak seddaay bii nee na bu ñu jaaru buñ def dara nañ fay affaire yi Seydina Abu Bakar ne ko ah, nañ ko bàyyi rek yonent way saa saam bu ko jiitalee xam na lu tax mu jiital ko <laughs> waaw nañ dégg te topp rek ñu fay lépp seddaay bi di leen escanter waaw ak yam fa def yépp ak ba nga xam ne ca leen jiite julli ba pare ndekk Seydina Amr ibn al dafa amoon euh, janaaba quoi mais comme dafa seet doon guy te moo jiite armée bi bu julli jotee mooy jiite ñoom Seydina Abu Bakar ak ñoom Seydina Omar ak ñoom Seydina Abu Ubayda ak ñëpp radiyallahu anhum Seydina Amr jiite leen ba pare ndekete moom sanguwul woon set quoi te daa amoon janaaba quoi dafa tiim loolu lépp nag bi ko gaa yi yëgee euh, armée bi bon ñen xawu leen woon a neex quoi moo tax bi ñu demee ci yeneen tubaab sax sax bon ñu ñu wax ko ni mu demee foofu seen njiit bi daal nangam ak nangam léegi yeneen tubaab sax sax mu ko ne ko waa Amr <laughs> waa da ngaa jullee ak ñun jàppoo. ndeke day say nga am janaaba tey <laughs> mu ne ko waaw parce que yonent waaye saa salaam man kat damaa dégg yàlla naan wala taqtulu ko waaw mooy ci alxuraan mu naan bu leen faat seen bopp ndax dañoo yërëm ah loolu moo tax comme que nag daa seet doon guy ndox mi ma doon ragal ba mu ko utiliser mu mu gaañ ma looloo taxoon yonent waaye saa salaam muuñ ko kon loolu mooy ne tiim laa def moo tax ma tiim mu ne ko beneen bi nag dégg naa ne da nga doon tere nit ñi jaaru mu ne ko waaw mu ne yonent waaye saa salaam gis nga foofu. seet doon na dëgg la waaye noon yi bu ñu taaloon ab ab taal ay taal ñoom dañuy xam fi ñu nekk repérer ñu te man ñoo ñoon dal ci suñu kaw ray ci ñun ñu bari ya Seydina Abu Bakar <laughs> daal di xool Seydina Omar <laughs> naka lu ma la waxoon mais <laughs> woon naa la euh, yonent bay saa salam jiitalu ko ci suñu kaw pour te dara taxut waaw waaw kon moom waxul boobu bi muy wax nii naan summa walina ashyaa waxul woon boobu nga xam ne ci ko yonent waaye saa saam doon yónni waaw euh, ak bi mu ko ne euh, bi mu yónnee ci moom ne ko ñëw comme ne ci musnadu imam ahmad ne ko amru ñëwal mu ñëw yónnee ci moom mu ne ko dama laa bëggoon euh, yónni fenn yónni la benn xare nga dem yàlla muccal la ba pare nga amee ci alal waaw ci ganiima yeeg yooyu mu ne ko ah yonent waaye saa saam man de tuubu ma woon ngir alal de waaw mu ne ko mu ne ko ni'ma almaalu salih lirajuli salih eskay yooyu ñu ngi ci sax imam muslim ni'ma eskay almaalu salih alal ju baax yi nga xamante ne nii mooy ci loxoy nit koo xamante ne ku sell la waaw kon loolu eh, yu mel noonu nag la ko keet ba doom ji doon wax ama basharaka rasulullah bi kada yonente bi saa salaam eh, wax na la ne ku baax ga voilà te tamit nee na eh, waa kër abdal waa kii abu abdillah muy amr ak abdallah de yaayam ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ñu baax lañ te yonent bay saa saam comme ni nekkee ci musnad imam ahmad tamit nee na ah, aslama an-nas wa amana amr ibn al-aas <laughs> nee na aslama naas nit ñi daal dinañuy wommatu de waaw dugg ci l'islam nekk ci l'islam wa amana kanta amru moom amana gëm na amru ibn al moom moom dafa gëm moom <laughs> waaw yooyu nag la ko doom ji doon wax naan ko mais daf yonent way saa saa déggalu la nangam ak nangam ak nangam waaw waaw <laughs> waaw am na ci benn riwaaye sax xam naa dinañ ko gisaale bu ñuy def taxriij bi ci musnadu imam ahmad rahmatullah alayhi dane dane ko bàyyi nga li gën ëpp doole naan ko xanaa li yóg mu ne ko li ëpp doole loolu lépp nag ah mooy wéetal yàlla gi nga xam ne shahadatu an la ilaha illa allah ji loolu moo gën a ëpp doole lépp <laughs> waaw ndax loolu mooy yow ba lañ lay bëggal foog nga nekk ci l'islam waaw bëggal la àjjana te nekkoo ci l'islam manu la nekk yahuudi yi nasaraan yi yooyu loolu mooy ba leen gëma ko in lam tu'min bi sayyidil bashar sangu mbindee fi sallallahu alayhi wa sallam yow na la leer ne yow yow moom yéeféer nga ba léegi waaw na nga woote woo tawraat laay appliqué loolu waxoo dëgg parce que boo appliqué woon tawraat di nga gëm yonent yi bii alayhi salaatu salaam nga xamante ne aw description am ak tamit yonent yu njëkkee dañ koo waxoon wax ko euh, seeni ñoñ ngir bu ñëwee comme na borom bi jële woon engagement ci ñoom nebu leen ab yonent dikkalee fekk yéen nekk ci li ngeen nekk boo xam ne sama ndaw la ndax di ngeen ko dimbali di ngeen ko topp ba pare ñu ne ko waaw mu ne aqrartum wa axadtum ala zalikum isri euh, te jël ngeen engagement ñu ne waaw aqrar naa waaw kon seedeel wa ñun ñu ngi bokk ci eh, eh, eh, ñiy seede kon loolu moo tax loolu noonu lépp doole mooy balañ laa bigal ci l'islam daa fekk nga am shahadatay kon nag mu ngi noonee léegi nag mu ne waaw léegi kon waxul woon boobu jamono yonent bi saa saam bi ko yonent bi saa saam di ko def mu jiite ay armée non bi muy wax mooy après moo tax mu ne ah summa walina ashiya ginnaaw gi nag ñun am na yoo xam ne dañ ko gérer yor ko ñu chargé ñu ko ndax Seydina naa ibn al-Khattab defoon na ko bokk na ci ñi nga xam ne généraux yi nga xam ne ñoo ubbi Palestine ñoo ubbi Sham jiitaloon na ko Palestine Palestine après Seydina Omar <laughs> euh, après mu jóge foofu Seydina Omar doon ko xool benn bés muy dox mu ne laa yanbaghi li abi abdillah an yamshi ala al ardi illa anira Seydina ne yellul ci bàyyi Abdullah muy dox ci kaw suuf lu dul mu nekk njiit daal di koy eh, eh, Misr tamit bokk na ñuy ubbi foofu te moo woon l'émir de Misr toogal na fa Seydina Omar lu mat quatre ans après Seydina Omar Ousmane ko fa quatre après Seydina Omar Ousmane daal di ko fay jële teg fa Abdallah ibn eh, Abi Sarh voilà mooy mbokkam moomu nga xam ne min ar-radaa moom Seydina Ousmane nga xam ne ci moom la gaa yi jaar doon ko tuumaal lañ ko doon tuumaal ba waa Misr ak waa gox yu jóge fu nekk ñëw ba ni nga xam ne noonu lañ ko tudde woon ci jotaay bi weesu yawmu daar ba ñëw daal di koy faat foofu fële ci e, suufu yonent bi alayhi salaatu wa salaam di Madina al munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy Seydina Omar kon jiitaloon na ko Seydina Ousmane defoon na ko gouverneur tamit Misr mu nekk foofu ginnaaw gi Seydina Ousmane da ko faa dindi la mu toog nag xilaafu Seydina Ousmane yëpp yoratul woon lu mu jiite waaw ba ni nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu ñëwee problème yi am diggante waa Sham ak moom ak Seydina Ali ibn Abi Talib ak waa Sham radiyallahu anhum ci bon nan la ñuy kiiwee ñi faat Seydina Ousmane euh, wala jël sa il faut ñu faat leen jàpp leen problème yooyu amoon ba xare yooyu di am moom nag moom daa demoon ànd ak Seydina Muawiya ba xare Siffin moom la àndaloon voilà léegi moom yooyu après eh, Seydina Muawiya radiyallahu anhu daal di koy joxaat fi nga xam ne mooy Égypte mu jiitewaat Égypte te foofu noonu eh, fala kii nga xamante ne mooy Abdurrahman eh, muy muy am kii nu mu tudd Abi Shumasa rahimahullahu ta'ala foofa la nekkoon moo tax mu doon wax loole ndax Abdurrahman la tudd Ibn Shumasa moom nga xamante ne al-Mahri radiyallahu rahimahullah foofu la woon te fa la génn àddina mooy Misr foofu fa la newoon nekk fa gouverneur Seyna Muawiya eh, gouverneur d'Égypte balaa 43 ci la génn àddina moom Seyna Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala léegi nag loolu lay wax jamono jooj nag mu nekk foofu di waaj génn àddina la 43 ginnaaw gàddaay yonent may sa saam ci la lii xew Misra mu ne ginnaaw gi kon fa waliina ashiyaa chargé wu nañ ay mbir yoo xam ne ñun ñoo ko géré woon ñun lañ ci ah, la ñu jiite woon joxoon ñu ñu koy gérer waaw léegi nag ma adri ma xaali fiiha xaw ma nag sama xaal ci loolu mooy est-ce que moo tax yeneen riwaay est-ce lii la aw alayya est-ce defal naa ci loo xamante ne borom bi nangu na ne lii moom la nangul na ma ko walla boog mbir mi day nekk bi yenn ab charge ci sama kaw ndax amaana la waaw bul fàtte la mu waxoon ci talabul imaara la mu waxoon Seyna Abdurrahman Usmaan ibn Samura ak Seydina Abu Dhar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon mu ne nag loolu lay wax ne mu ne loolu dañ ko chargé woon xaw ma nag lan moo ciy sama xaal mooy lan la ma ci yàlla nangul ak ce que lu muy nangu ci man wala loo xam ne day nekk ci sama kaw waaw fa ida ana mittu léegi nag bu ma faatoo yéen laay waxal yéen yi ma teewe don sama doom di abdallah fala tashabannii naiha ab jooykat gàllawaay ab yuuxukat xam nga gars yi dañ ko doon def koo xam ne dañ lay bu kenn faatoo ñu ut les crieuses xaw ma lañ leen di woowe ay jigéen ñoo xam ne di jooyal euh, euh, waa dëj bi ñu am dëj mu ne nag bu ma ci kenn ci ñoom topp bu ma kenn ci ñoom topp wala naar waaye bu leen jël safara yi yor ay flambeau bu ngeen may suuli yoraale ay ay jum yoo xam dañ koo taal ay ay ay ay ay yu mel noonu taal di dem alors que ay safara alors que soxlawu ngeen ko du lëndëm du lëndëm a tax du dara ngeen taal noonu rek comme ni ko waa jaahiliya doon defe waaw bu ma kenn topp ci lool fa ida dafantumuuni bu ngeen ñëwee nag ba dugal ma sama xabru ba suul ma fa shunnu alayya turaaba shanna na ngeen jël suuf si lan mooy loolu al imam an-Nawawi mu ne qawluhu shunnu ruya bi shiin soloo nañ ko bi shiin gu tooy al mu'jama wal wa waaye sunnu aussi mooy gu yooyu yëpp am na te ñëpp wér na ay subbuhu na ngeen sotti suuf si xalilan tuuti tuuti ndànk-ndànk bi suhuula mooy ci ndànk-ndànk wallahu te borom bi subhaanahu gàcc ngaa laa moom alam moo gën a xam léegi kon mu ne bu ngeen ma dencee na ngeen jël suuf si ndànk ngeen daal di ma koy suul ndànk shannan summa bu ngeen ma suulee ba pare bu leen ma suul rek wan ma gannaaw dem summa aqiimu hawla qabri waaw na ngeen des toog leen des leen taa ci kaw xabru bi ndax toog ci xabru dañ koy dafa na nekk ci xawla wër sama sama sama xabru bi ngeen ma deñ qadra lu tollook ma tunxarul jazur mooy moment instant lu tolloog fi nit di loje ab gëléem waajal ko wa yuqsamu lahmuha ñu jël ndawal la daal di koy séddale lu toll noonee lu toll noonee xaar leen nekk leen sama wetu bàmmeel hatta astanisa bikum ba ni nga xam ne ci laay wéttalikoo ci seen nekk waay bi ngeen di nekk sama wet ndax da koy niiw néew bi wa andura bu ko defee ma xool maada ana lan uraaji'u laay delloo bihi rusula rabbi sama ndaw yi ñaari malaakay borom yi nga xam ne ñoom la yebal ci képp ku faatu ngir ñu ñëw daal di koy laaj ay laaj yi nga xamante ne nii sax na ci sunna kon nii azza wa jalla kon nii la jeexe mu ne rawaahu soloo na ko muslim al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala kon Euh, euh, xadiis baa ngoo ko léegi euh, bon dañuy yem nii nag xadiis bi bala ñuy kii al imaam dina ko indiwaat dina ko indiwaat neuf cent quarante et un insha allah waaw dina ko fi indiwaat foofu mais pour l'instant dañuy yem ni insha allahu taala léegi jotaay bii di ñëw ñu daal di dugg nag ci njàngat yi insha allah fekk njàngat yi jo commencé taxriij bi